ci suñu jotaay bii ñu génn bi àwnillaahi wa minnati ñu ngi woon ba léegi ci enseignement yi ñuy jële ci ghazwatul fatxi wala fatxu makkata zaadaha allahu tashrifan wa takrima lii di suñu ñetteelu jotaay ci li jëm ci wàllu albuyu muy li jëm ci wàllu njaay yi ginnaaw bi nga xamante ne gis nañu définition bi ci jotaay bi weesu gisoon nañu li nga xamante ne mooy arkaanul bay' li nga xam ne mooy eh, arkaanul bay' muy ponki njaay nga xamante ne nii mooy yi nga xam ne manu ñàkk ngir ñu tudde mbir mi xam ne lii nii am njaay lu tudd ndax bu ci loolu yooyu noon bu ci manqué mooy ne loolu tuddatulam njaay te gisoon nañu loolu ci gàttal ginna diggante aji kiy jaay ki nga xam ne mooy jaay ak ki nga xam ne mooy jënd ki nga xam ne mooy jaay ak li muy jaay ak kiy jënd ak li muy jënde ak siira bi li nga xam ne moom lañuy wax ngir mbir mi daal di mën a fasu yooyu gisoon nañu ko walillahi alhamdu wal mbir yi nag gisoon nañu ci xadiisu seydinaa seydina e, mooy bi al asnaafu ar ribawiya lu tax man ma maa ngi gis tur maa ngi mu ngi mel ni maa ngi koy gis ne manuma wax kan la xadiis bi kan si walla seydina ubaada ibnu saamit radiyallahu taala anhu wa ardaa al dhahabu bi dhahabi wal fiddatu bil ak yim tudd yépp wal burru bil burr wal sha'iru bil sha'ir wal milhu bil milh wat tamru bit tamru tudd yim tudd ne yadan bi yadim mislan bi misl yooyu yadan bi yadin lay doon mooy al asnaafu ribawiya yi nga xam ne riba mën na ci am mu ne nag wa ida xtalafat hadihi al asnaafu fa biicu kayfa shi'tum ida kaana yadan bi yad voilà bu yii nag wutee na ngeen jaaye ni ngeen xam ne noonu ngeen ko nu mu leen neexe mais à mu nekk yadan bi yad loolu moo tax ci njaay bi ñuy gis am na njaay moo xam ne euh, comme biñ la doon wax ne waa ji day ñëw waxaaleeg waa ji ne ko man de sa téere bi dama ko bëgg jënd mu ne ko dix mille laa koy jaay franc CFA mu ne ko waaw waaye le quinze laa lay laa mën a fay waa ñu d'accord loolu baax na waaw loolu baax na mais li baaxul mooy ñu jóge fa conclure mbir mi sans mu am ajalin maalum gane ko man dinaa la fay mais waxoo ko ban date lu exact loolu moo dul baax déedéet waaw loolu du baax parce que jaxaala da cay dugg ginnaaw bi ñu gisee arkaanul bay'i eh, am na nag yu bari dugguñ ci waaw comme li li li fuqaha di wax xiyaarul majlis que ñaar ciy jënd ka jaay fekk ñu ngi nekk ci bërëb bi ñuy jëndee ka jaay fekk tàqalee kooguñ mooy ne affaire bi kenn ki mën na ne bon je revois ma copie ma delluwaat ci loolu masala boobu par exemple dugguñu ci te yonent mi alayhi salaatu moo ko wax ne albayiaani ñoom ñaar ñiy jënd ko mooy albayiaani kiy jënd ko jaay alal xiyaar ñoom am nañu possibilité tànn mooy rétracté wu wala ñu conclure mbir mi maalam yatafarraqa fekk daldi wu ñuy tox euh, euh, euh, tàqale koo waaw tàqale ko bi mooy lan est-ce que ay koor mooy kii dem kii dem walla boog ñu pare ci loolu ba dugg ci beneen discussion loolu ku ci gën a bëgg lu gën a dugg mooy lu gën a gudd ci kutubul fiqh wala jataayu fiqh wala bon yoo xamante ni mooy gën a yaatu insha allah lool mooy gën a mooy ko ku kii yooyu duñ ko fa fekk parce que on l'a on a fait exprès yu bari dugguñu ci parce que sinon sinon comme niñ ko yàgg waxe rek mooy en fait objectifu suñu suñu jataay yi dalul dalul fiq waaw mooy du loolu mooy objectif bi dadi nag lenn am na waaw dadi dafa am benn affaire nag boo xam ne am na mooy euh, fuqaha yi usuliyuna yi Euh, boroom xam-xam yépp mooy koo ci jël mufassiruna yi ñoom ñépp li ñuy wax lépp ça tourne autour dunduk yonent bi aleyhi salaatu wassalaam muhaddisuna yi ñoom ñépp dunduk yonent salaatu wassalaam si mooy xadiis yi fan la fan ci ci ci xadiis yi ngay gis Sahih Imaamul Buxaari ñun moom xam nañ ci dara sa euh, saxi imaamul Buxaari moom li ñu ci jëlee xadiis yuy wax ci siira bi du jeex daanaka bunt bu ne daanaka am nañ ci xadiis presque par yépp mais liñ ci am ci xadiis bari na gis nañ kutub kitaabul maghazi la tudde bunt bu rëy téere bu rëy ci biir saxiix yi loolu mooy même yeneen yi lépp ci dunduk yonent bi la alayhi salaatu wassalaam moo tax siira dafa nekk loo xam ne dëgg la mooy méthode bi nga xam ne moom lañ ko tàmm doon di di dàmm ji jàng am na njariñ de mais njariñ li gënoon naa mën a yaatu mooy nettali histoire rek dem loolu gënoon naa mën a yaatu parce que dunduk yonent bi alayhi salaatu wassalaam la mooy ne mën nga déparé siira mais ci biir comme que lépp ay xadiis la waaw mooy ñun gis nga niñ def ñëwuñu naan ay euh, bon aywa ghazwatu badrin commencé di nettali comme comme benn kii noonu déedéet dañ naan diw ak diw nee nañ qaala al imaam ibn isxaaq xaddatanaa diw xaddatana ibn shihaab waaw an diw an diw mu wax mbir yi leer xaddatana ibn shihaab an Sa'id ibn al-Musayyib an Abi Hurayrata radiyallahu ta'ala anil jami' ñu wax mooy gis nga noonu lañuy ñuy doxal affaire ba ñi nga xam ne sax euh, bon ci wàllu xadis maa taxawuñu dañ koy préciser ne lii bu dee càllale maa ci côté xadis wérul ndax dundug yonent bi la alayhi salaatu wasallam mënuñu jël lu wér ak lu wérul yépp ñu ne ne grawul nañ ko ci dugal non non non non te loolu waxoon naa ku mel ni imaam Ibn al-Arabi al-Maliki yo rahmatullah alayhi def na ci précision bu mag ci côté boobu te boo seetloo boo seetloo parce que loolu boroom xam-xam yi doon doxale noonu ñoom dañoo xamoon nañu li wér ci mbir yéeg li ci wérul loolu xam nañ ko moo tax imaam Ahmad rahmatullah alayhi doon wax naan. Euh, euh, kii bu bu dee dañoo nekk ci buñ newul ci comme ay ahkaam yeeg xadiis yoo xam ne waxul ci yooyu mooy dañuy moyen rigoureux que bu dee nag ci wàllu ahkaam yi la mooy àtte yi boobu moom day boobu il faut mbir mi fi ñu koy jële mu dëgër lool mooy ne ñoom ci seen bopp dañ doon xam ne lii nii xadiis bii nii di wax ci wàllu dund yonent bi sallallahu alayhi di wax lii xam nañ ne xadiis bi wérul mais léeg-léeg mooy ñoom dañuy xam ne lii wérul même bu ñuy kii nañ xam ne lii wérul alors que léegi doonuñ koon def argent comptant moo tax bu ñu doon lay euh, ci ci masa masaa'il yi duñ ñëw di jël loo xam ne waa euh, ku mel ni imaam al ko wax rahmatullah alayhi nettali ko ñu ciy laye déedéet di ko argumenter du ñu argumenter wax jooju sauf que mën ngaa gis sax ñoom ñu tudd ko ci bu kenn koo xam ne day bind téere bind ab boroom xam-xam gis nañ ñoom imaam al dañuy bind naan xaalal Waaqidi wag yooyu di nettali ne lii kii la xewoon ak kii la xewoon te pourtant moom ci boppam nee na gisoon nañ ba mu naan lii moom euh, lii waaj lii kii wax jëlewu ko lu dul ci li imaam al-Waaqidi wax moom nga xam ne bu bu bu bu bu bu bu bu kiiwee Ah, bu weetoog mbir du wér waxatuma laag nag bu dee dafa wuuteeg ñi nga xam ne ñoo ko gën a wér comme bi ni Isaaq kon gis nañ loolu mooy loolu ñoom xamoon nañ ko xam nañ ne lii nii càllale maa wérul mais du ñu ko def argent comptant alors que bu dee ñun suñ surtout suñu amoon léegi <laughs> loolu boo ko doxalee mooy gaa yi ma loolu moo tax loolu moo tax gàmmukat yi en général seeni wax du du la gër waaw nettalikatu siira yi en général seeni wax du dëgër bu dee ne lool rek lañ man siira kese kese mënuñu xadiis te xaw a rigoureux mooy seeni wax du dëgër mooy ne li ñuy nettali loolu moo tax muy choquant en fait surtout début bi ay ay ay ay ay ay ni Seydina Omar dugge ci lislaam radiyallahu ta'ala anhu surtout phase yooyu noonu gis nga bañ ci tollee mbir mi mooy yow bu dee ne yaa ngi dóor a dégg ñu doon wax loolu day choquant parce que ma soo dégg do loolu c'est la première fois ndax gaa li ñuy wax ci gàmmu yeeg li ñuy wax ci jataay yeeg di nettaleeg dafa wuteeg loolu li nga xam ne réellement noonu la demee woon alors que loolu lu ñuy nettali la mais xadis yooyu wéruñu ah waaye xadis yooyu wéruñu léegi nag loolu mënoo ko def argent comptant nag jàpp ne jàpp nga ci lu dëgër loolu déedéet kon affaire bi loolu la loolu mooy ñun ci domaine ci yoon mooy moo tax ñun on a fait jël méthode bu mel nii boo xam ne euh, duñ ne lépp la ñu gis de ah no gisuñu lépp gis nga masala yi ni ñu koy tënkee parce que buñ ñëwee ci loo xam ne du ne mooy siira bi moom bu dee yaxu siira bi bu lool dañ ciy dañ ciy étalé waaw dañ ciy étalé wu di indi riwaayaat yi indi version yi. indi yi nga xam ne wéruñ ak yi wér walla ñu ne sa càllale sàngam wérul nettali histoire comme fatxu Makka bii ñu nettali ko gis nga niñ ko nettali affaire bi mooy defuñu ko ci ci ci ci ñaari jataay mbaa ñett fatxu Makka bi gis nga jëlal nañu presque quarante-six fichiers presque quarante-six jataay mooy ne loolu noonu euh, loolu bu dee siira bi noonu la mais bu dee ci yi nga xam ne parce que loolu mooy en fait loolu mooy objectif bi yeneen yi nag ci lañu ci objectif yi lañ bokk mais yu yu nekkuñ principaux yi mooy li jëm ci wàllu fiqh bi nga xam ne buñ ñëwee comme bi ñu doon gis tarjama Seydina Abu Quhafa bi koy nent ma lay sar sam doon wax te ci lool ci Fathu Makka la woon mais dañoo gisoon bi ñuy gis tarjamaam dañ ko gisoon avant bi yonent ma lay sar sam doon wax ghayyiru hadha hadha hadha sha'r Eh, changer leen ko karawam gi fekk mu weex weextal mu ne woon ñu daal di koy euh, teint foofu gisoon nañ masalaay teint voilà loolu na mooy buñ ñëwee ci yooyu il faut tamit yooyu mënuñu ñëw gëmm ci dem su yoon te masala yi loo xam ne dafa kii tey teint karaw yooyu ak leneen ak leneen masalaam azlu biñ ci àggee pareil mooy ne loolu noonu ainsi de suite ainsi de suite mais mais yaataluñu ko ni ñu ko waroon di yaatale ci kutub ji loo xam ne jataayu fiq kese la woon lool moo tax on a préféré ci kitaabul buyon bi parce que wax naa ab téere la kitaabul buyon buñ ci naroon di dugg ci détails yi ah mon cher saay loolu loolu loolu loolu kiiwu kiiwu boppam la kuuri boppam la yoo xam ne buyon kese lay doon moo tax on on va on essaie de faire l'essentiel vraiment loo xam ne bon bu ko nit ki jàppee mooy moom am na essentiel mais nag du tax mu nekk ci koo xam ne spécialiste la loolu tamit il faut qu'il soit très clair <laughs> voilà mooy du man da nekk spécialiste ci kitaabul buyon parce que yii mais sauf que lim ci jàpp nii dina tax léegi mu xam fu muy teg tànkam njaay mu dagan ak mu daganul ak lan mooy ponki njaay ak yooyu dina ko xam te lool mooy les fondamentaux voilà surtout rawatina ñi nga xam ne dañuy jënd wala dañuy jaay ay commerçant lañ loolu moom mooy bu ñu xamee lii xam nañ l'essentiel waaw xam nañ l'essentiel bi nga xam ne moom manu la ñàkk ñu xam ko sauf que am na yenn détails yoo xam ne euh, xam ko lool xam ko day baax mais loolu mënuñu tamit di dugg ci furu'i lool ci kutaab kutubul ahkaam ci ngay dem boo demee ci ay al al al majmu' boo demee ay yooyu ay ay ay ay ay ay ay ay kiiwu imaam ibnu Qudaama bi rahmatullah alayhim yooyu al euh, non al Mughni waa bu imaam ibnu Qudaama wala al Majmu' bu imaam al an-Nawawi ak yu mel noonu yooyu boo demee foofu moom ñoom nañ koy wala sax nga dem sax ci shurahul ahadith yi walla ñoom dinamit dinañ dugg ci yooyu gin ko leeral waaw mais bu dee ñun fii mooy dinañ def dinañ dinañ gis parce que gis nañ lu mel ni dinañ gis ay tafsir d'ailleurs ñun moom la ñuy jeexal suuratul mumtaxina wala mumtaxana mais mooy gis nga lool nim nim nim nim loolu c'est c'est mooy tari di dem la non firi di dem la pas ay nekk fi mu jëlal la ay temps non parce que newuñ ci jataayu na ko noonu fiqh bi tamit pare sauf que nag am na yenn point yoo xam ne c'est vrai que développé nañ ko parce que masala yi ma la doon wax ay masalaay julli wàññi julleeg yooyu yooyu moom dañ koo développé de telle sorte que loolu moom walillaahi alhamdu wal minna mais nag loolu dañ koo mënula def ci lépp mënuñu koo def ci lépp déedéet loolu mënuñu koo def ci lépp léegi bu loolu leeree bu loolu leeree ak tamit le fet taraajim yi tarjamaay saxaaba yi radiyallahu parce que loolu ab choix la waxoon naa la ko fan yële c'était possible ñu def tarjama ruwaat yi mais loolu lool mooy ci lu gàtt wala mais dañu gis ne comme que ginnaaw ñi nga xam ne euh, euh, euh, booy tudd dunduk yonent bi alayhi salaam mooy àndandoowam yi ñi nga xam ne ñoom la ko suñu boroom tànnal ñu ànd ak moom ñooñu manoo leen a nier tamit seen existence waaw ñooñu nag comme gis réere gi nga xam ne dañ leen a réere rawatina ñun ci réewi wolof waaw mais réere boo xam ne bu jéggi dayo la ba pare à à place ñu xam fa ñoo xam ne vraiment ñàkk leen a xam vraiment mooy li nga xam ne mooy mooy mooy li gën d'ailleurs léeg-léeg sax xam leen ci boppam. rien que xam leen bu dee ni nga xame leen euh, euh, yenn xam ni sax daanaka moom amul benn njariñ mooy ñu ñu ñu jàpp mokkal ay turi acteur ay turi fil fil ay ay ay nit ñoo xam ne presque ci àddina bi yàq kese lañ fi newee waaw lawal li nga xam ne mooy am mbon ci àddina bi ak dégradation des mœurs ñu xam leen caaxaankatu euh, bal yi yépp façon bal yépp handball football gaa yooyu noonu euh, basketball yooyu yépp ñu xam leen xam ngoo xam ne xam ay ay ay ay homme politique fu ne ci monde bi waaw yoo xam ne jariñu la dara parce que man xam sun sun euh, nan nan euh, waaja abe wax dëgg yàlla en tant que sénégalais bu dee newuma japon wala boog ma am sama liggéey am rapport ak loolu moom wala ay kuy def ay Sciences Po wala yu mel noonu mooy xam abe moom c'est vraiment loolu moom moom gisuma lan la may jariñ mais ñu jaa ñu ñu ñu ñu mokkal ñu mel noonu xam leen xam goo xamante ne waxuma la sax ñiy dund mais ñu xam ñi faatu te nekkoon ay caaxaankat gaa yi xam leen xam goo xam ne da ngay foog ne ñoom ñoom ak gaa yi dëkkoon. réere réere saxaaba yu toll nii saxaaba yu yonent bi alayhi salaam ñu gis ni loolu ça fait l'occasion ñu ku ñu ci gis ci parce que fi ñu gisante ki fi ñu njëkk gisee yonent bi alayhi salaam wala fi ñuy njëkk a tudde seeni mbir ñu gisaale ñooy ñan ñooñ ñooy ñan waaw ndax dina tax lool day yee xam sa démb day tax day baax ci nit waaw xam tamit yow am ñoo xam ne dangay xam ne li li ñuy wax ñu naan oh, lool day jafe am na ñoo xam ne ay nit lañu woon comme yow am deret am kii ñu leen di jam muy dugg ñuy dee di faatu di sonn di toog duñ am luñ dundee waaw di am ay problème familia familiaux du am ay problème yuñ man da faj toog ay fan duñu lekk te yow boo mooywul lool masulaa dal ñooñu fexe nañ doxal nañ diine ji def ci li ñu war a def nga xam ne kon nag mbir mi du ay exception yu ñu naan ñoom diw rek a ko man tam nga xam ne yow bu dee xale nga di wax am na saxaaba yi radiyallahu ñoo xam ne ay tuut tànk lañu woon comme yow jamono jooju te amoon nañuy soxla ah si ñépp amoon i soxla nit ku yàlla bind am ngay soxla fama qada arabun illa ila arabin amul kenn koo xam ne am na benn projet bu jeex ci moom lu dul am na beneen nit ku yàlla rey ku ne am na projet yu mu bëggoon a def te àgg du leen àggale waaw bu dee gone nga nga xam ñu wax nga gis saxaaba yoo xam ne ay ñoom Seydina Anas ñoom Seydina Abdallah ibn Abbas ñoom Seydina Abdallah ibn Omar nga xam ne ñii nii sa ay kon yow amoo lay nga naan ay mag laa man de moom xam naa mbir yi moom jeex na ñu ne la hé loolu mënoo koo wax Seydina al Abbaas ibn Abdul Muttalib waaw mag la woon walla du mag hein gone la woon moom Seydina al Abbaas ibn Abdul Muttalib bi gone la woon hein ñoom Seydina Hamza ñoom ay xale lañu woon hein ñoom euh, yow nga naan paanga bàyyi Seydina Abu Bakar Seydina Abu Quhaafa lan la woon moom gone la woon gone la woon kooku ba muy tuub bant la doon yor silmaxa teg ci doonul woon gis parce que kii demoon na ndax mage léegi yow mooy amul kenn ngay jigéen di wax naan ay man fii ak taawun ak kii ñu ne la hé sayyidatu Aïsha ummul mu'minin radiyallahu ta'ala anha wa ardaha ñoom ngay wax naan man ab pauvre laay kii ñoom ummu mihjan mu ngoog mooy ku ne am nga ci ab am nga koo xam ne doy ñoo xam ne maanaam doy nañ la sëkk ñooñu nag boo leen yi fekk dañ leen a réere léeg-léeg da ngay foog ne kenn mënu la def lu mel euh, kenn mënu la jéem waxuma que ne ñun dinañ def ba mel ni ñoom loolu c'est impossible mais nga xam ne am na ñoo xam ne dañ koo taxaw woon te buur yàlla nee na yéen <laughs> jële leen fi bu ko neexee mu jëli leen fi wayati bi aaxarin wa ma dhalika ala allah bi aziz gis nga bu ngeen doxalul diine yàlla ji da leen fii jële ah wayati bi aaxarin mu indi fi ñeneen te loolu jafewul yàlla waaw fii nul n'est indi indispensable fii boo fi jógee avant nga fi ne am na ñeneen ñu fi newoon ba ñu fi jógee ñeneen a fi ne di doxal waaw loolu la de loolu la gëm yàlla di doxal walla ma jëli leen fi indi leen indi fi ñeneen rek ñuy doxal mbir yi moo tax loo nekk di def ci lu baax nga jàpp na yow te indispensable mooy yow dangaa juum te pas indispensable te pas indispensable kon loolu la yooyu yépp ñu xam ko bu ko defee boo ci génnee moo nekk loo xam ne au minimum yow boo boo ko jàppee insha allah yépp boo ko xamee man ngay doxal sa diine ala na ci lu leer waaw qul innama ad'u rabbi qul euh, lan la wax euh, damay woote qul inni ad'u ila ala basira ana wa man ittaba'ani damay woote jëme ci buur yàlla man ak ñi ma topp ala basira teg ko ci clairvoyance ci lu leer nañ loolu mooy objectif bi ah rida rahman ibtigaa mardatillah wa min allah man yashri nafsahu ibtigaa mardatillah waaw loolu mooy objectif bi kon kon nag affaire bi lool moo tax mënuñu dugg ci détail yépp bëggoon nañu ko lool bëggoon nañu ko lool waaye nag loolu dañuy xam ne loolu ah amaana <laughs> bu loo xam ne loo xam ne lool pour lool kese la bu ñëwee ñu daal di koy bu dee euh, pour yàlla xam bu dee lool mën naa ne walla boog dogal na ko ëllëg loo xam ne yii nga nekk ci te wax naa la ñun suñu dañu am principal problème mooy tayel waaw suñu problème suñu principal problème presque mooy tayel wax naa la ñun surtout jamonoy léegi gaa yi duñu dugg mukk ci ci xóot xóot yi ah non yi kese te loolu nga foog ne ci diine ji kese la non non non ci domaine yépp la ci domaine yépp collégien beeg écolier bi collégien bi lycéen bi étudiant bi même chercheur bi sax ñoom ñépp boo seetloo kenn du dugg ci profondeur yi ñu bari du ñépp ah moo tax njàngum léegi nu muy deme <laughs> jaar nañ ci fac yi jaar nañ ci lycée yi jaar nañ ci collège yi jaar nañ ci école yi mooy da ngay jàng pour examen pour avoir une bonne note mais kenn jàngul ngir xam presque je jàng pour avoir un bon salaire à la fin avoir un bon poste poste bu baax à la fin moo tax ku pare examen jour ba nga pare examen une semaine après ku la joxaatoon même question yi boo mayul dootoo ko répondre parce que xamatoo ko xamatoo ko moo tax affaire bi du ci diine ji rek du xam-xamu diine moom c'est que xam-xamu charia euh, euh, euh, bi dafa gën a xam nga waxoon naa la nag l'islam amul différence entre xam-xam yi ah, ay xam-xam profane loolu amul loolu moom koo dégg mu la koy wax soit da koy wax ngir euh, euh, jegeel mbir yi gars yi bu dee ko xam la wala boo xamul mais l'islam à vrai dire xamul xam-xam profane xam-xam yépp min allah wa ila allah ci buur yàlla lañ tukkee te ci moom lañuy ñuy dellu waaw loolu la sauf que bi ci gën a màgg nag mooy xam-xam yi jëm ci liy jaamu yàlla ndax looloo tax mu andi ñu fi wa maa xalaqtul jinna wal insa illaa liya'budun loolu moom nit mënula taxaw ne xam-xam yow li nga xam ne moo tax ñu bind la xamoo ko naan xam yeneen yi ñoo yem loolu moom ku la ko wax waxul lu ama ah, manuñu yem man nga ne nag ñoom ñépp sariya lépp la jox lay jox gëdd lépp moo tax la fait ay nekk fii sawaay parce que man xam-xamu diine laa xam warumaa xam dara ci àddina bi loolu moom c'est faux quoi loolu c'est faux non na ne ci der bi rek du ne ci der bi day ne ci der bi nekk ci bureau bi voilà c'est ça nekk ci administration bi nekk fi nekk nekk nekk ci ci ci ci ci ci ci yi nekk ci tool bi voilà nekk ci hôpital bi nekk ci mbedd bi même di bale moo gën nga toog rek ñu lay jox ngay kii waaw loolu la kasbul xalaal mooy li gën waaw li gën lu nit mënu dunde mooy li nga xam nekk mooy al kasbul xalaal waaw ut lu la lew même bu dee ne fekk dagan na ta boobaa jarul ngay ñeen ak ñi nga xam ne ñoo lëppale mais ñoom seenu même la pële mais ñaanal leen yàlla barkeel leen yàlla na yàlla barkeel barkeel boo demee moom kii nga ne ah buur yàlla yàlla nga ko barkeel te may ma lu mel ni lim am voilà loolu man nga ko mais di ñee koo xam ne moom li mu yor dafa xaram li fi mu koy jële dagam loolu moom mooy nit ki xamul voilà bu yoroon milliard nga yor ay centaine d'euros jarul nga koy ñee parce que milliard yooyu amul njariñ sanastadrijuhum min haythu la ya'lamun wa umli lahum inna kaydi matin ku la ne duggul foofu waa jooju bu dee yàlla gindiwu ko sanastadrijuhum dinaa leen istidraj mooy di leen ndànk di leen mooy liñ naan jay bàyyi leen ci mbir mi ñu foog ne mbir yi day da seen am-am gi ni ñuy gën a foor daa fekk ne ñoom li ñu nekk dafa baax wa umli lahum inna kaydi matin léegi ba ma leen nag di leen di leen dànku di leen bàyyi ba ma jàppaleen boobaa nañu xam ne sama jàpp bu dëgër la kon lool la ah lool la léegi euh, bu ñu xamee lool tey nag insha allah ñu war a gis al buru al buyu'ul kon ginnaaw bi ñu gisee arkaanul bay' mooy njaay yi nga xam ne nag dañoo xaram waaw mooy njaay yi nga xam ne danoo xaraam dañoo xaraam mooy illicite façon commerce yi waxoon nañu bi ñuy gis introduction ci mintu njaay ak bi ñuy gis àttee njaay que ne mooy yàllaa ko daganal wa axalla allahu wa xarama riba buur yàlla te buur yàlla de daganal na alhamdulilah na li nga xamante ne mooy njaay xaraamal li nga xam ne mooy riba wa axalla allahu al wa xarama ar-riba wax nañ la kasbu ya kasbu kasbu tayyib mooy li gën comme li yonent bi aleyhi salaatu wasalaam seydina Raafi ibn Xadiij radiyallahu nee na maa ko laaj dañoo laaj yonent bi aleyhi salaatu wasalaam ne ko ban fàggu ayul kas bi atyab ana ban ci utum ut loo dunde moo gën ban bu doon tey ban façon euh, nu may mën a amee gañe sama vie moo gën mu ne amalu rajuli bi yadi wa kullu bay'in mabrur mu ne li nga xam ne mooy liggéey bi nga xam ne bi gën mooy amiyun bi gën mooy loo xam ne nit ki moo ko ñaq moo ko liggéey loxoom ak bépp njaay boo xam ne bu barkeel la kon njaay bu barkeelul moom taxul ñuy wax waaw léegi nag kon cosaan léegi nag mu am ay yoo xam ne ay principe la yoo xam ne tuddoon nañ ko baax naa rappeler fii mooy cosaan ci mbir yi mooy dafa dagal waaw al aslu fil ashya'i al ibaha mooy cosaan ci mbir yi dafa dagan léegi loolu mooy lan loolu dafa am lu dafa am lu muy suggérer mooy kon loolu nag njaay yi ci la mbir yépp la ndax wa sax lakum maa fi samaawaati wa maa fi al-ardi jami'an min buur yàlla moo ne moo ñu tàggatal li nekk ci asamaan yi ak li nekk ci suufi booleem seen bàyyeekoo fi noonu muy ay xéewal yum ñu defal moom bi nga xam ne huwa ar-razzaaqul mooy aji wërsëgalaa koon gi mooy aji wër sëgalaakoon bi mooy aji wër sëgalaakoon bi léegi loolu boo ko xamee mooy kon képp ku ma fekk may def dara mu ne ma lii daganul moom moo war a indi waaw mooy waa ji moo war a dalil ne ma lii ngay def baaxul voilà ah dañ naan ko ah <laughs> man de cosaan bi man la àndal parce que al aslu fi al aslu fi al al ibaha lii cosaan ci mbir yi mooy dafa dagat yow nag nee nga dafa xaram nee nga dafa xaram kon nag wan ma wan ma liy wane ne dafa xaram ana dalil bi ana dalil bi wane ne dafa xaram loolu indi ko walla boog yow yow nga bàyyi ma ci li ma newee léegi léegi kon dalil la ko mën a dindi loolu moo tax fii nii <laughs> ku nekk am na droit bu ma nee façon njaay mii dafa xaram nga ne ma ah léegi yow indil dalil bi loolu moo tax ñuy tudd ay bu al buyu'ul xarama yi ñu xaraamal la ñuy tudd léegi bu ñu ci tuddul mooy ne lool dafa dagan voilà c'est aussi simple que sax ndax al aslu fi l ashyaa'i al ibaaha léegi kon buñ déparé ci lool am na mbir yoo xam ne tuddoon nañ ko ci jotaay bi weesu ne lool moom façon njaay yooyu day yàqu hein lan moo tax lan moo tax ndax dalil moo ñëw wan nañu façon njaay yi baaxul waaw euh, comme riba riba dafa xaraam ci boppam may ñëw def liñ naan xam nga dañuy wax tamit bay'u sarf mooy as-sarf waxoon nañ mooy weccoo xaalis ak xaalis la or ak or gisoon nañ diggante entre muratala ak mubadala tamit may def loolu bëgg ci ëppalante bu boobaa façon lo transaction bopp du baax parce que dalil yonent bi alayhi salaatu wasalaam moo xaraamal loolu suñu boroom moo ko xaraamal wa ahalla Allahu al-bay'a buur yàlla daganal jaay wa xarama mu xaraamal ar riba li nga xam ne mooy riba loolu moo tax ñu ni lii dafa xaram façon yenn te lool nag boo ko xamee nag après danga ciy mën a qiyaas affaire yi waaw te lool gisoon nañ ko bi ñuy gis affaire riba yi al milxu bil milxi waxoon nañ la ci lañu mooy euh, euh, ci la mooy xorom amul man sama sol sama sel sel iodé laaj beneen bi nga yor du iodé wa aywa léegi kon man sama bos moo gën qualité walla bu get ndar bi la yow nag sa bu yaraax bi la te bii moo ëpp qualité jox ma ci fukki saaku ma jox la ci juróom-ñetti saaku dañ naan la lool man dane lool man dane loolu loxoon nañ la nag ci loolu ci la ñu mel ni Maliki yi rahmatullah alayhi ndax ku nekk dangay xool lan moo tax mooy lépp ci lañ jëlal yépp ndax suukar day milx bokk day lan day lu ñuy sàppalee la lu ñuy safale laa ka sàppale ci lañu tiiree qiyaas daal di def analogie euh, raisonnement par analogie jële ci ne lépp loo xamante ne nii dañ koy safale comme suukar yéeg yooyu yépp loolu it riba da ciy daw mooy it kenn manu na man sawaay beneen saay laa yor yow nag compagnie sucrière nga yor jox ma ñaari paquetu deux kilos man ma jox la benn paquetu un kilo parce que sama bos moo supérieur loolu man da nekk lool la loolu tamit la lay permettre loolu tamit la lay permettre léegi euh, njaay nag en général li ma koy xaraamal ginnaaw biñ la waxee dagan gi ginnaaw biñ la waxee ne cosaan gi mooy dagan bi mooy soit mu nekk loo xam ne riba comme li ñu wax léegi wala mu nekk loo xam ne xarar da cay dugg xarar mooy loo xam ne ak woraate da cee ne ci benn ci benn partie mooy kiy jënd wor kiy jaay wala kiy jaay wor ki nga xam ne mooy jënd voilà. loolu noonu bokk na ci li nga xam ne day génneem njaay ci dagan daal di koy xaraamal la dinañ ñëw nag ci exemple yi ah waaw dinañ ci ñëw euh, léegi am na beneen affaire boo xam ne it euh, day xaraamalum njaay ndax xaraat ah, bala ñu àggale xaraat en fait mooy loo xam ne hein mooy ne ngandum waa ji da cee lëmas jànn te mooy ne euh, moom da koo def ci biiwu tooñ nit ki transaction boo xam ne da ko da koo créer tout simplement pour mën a nongatu nit ñi xam nga loolu bokk na ci ci naxaate yooyu façon njaay yi mooy almutaffif waaw ki nga xam ne day sàcc ay kilo walla ay ay gramme yu muy sàcc ci ñi muy jaay ndax ñoom alladina ida taalu ala nnaasi yastawfoon wa ida kaaluhum aw wazanuhum yuxsiruun ñi nga xam ne ñoom ida taalu ala naas yastawfun bu dee ñoom ñooy jën jëndi dañ naan waa ji leen di jaay grossiste bi na ah na kilo yi mat de na yëf yi mat kenn du ko sàcc fifteen mais bu dee mooy jaay nag wa di di nattal nit ñi baa di leen peser aw wazanuhum yuxsiru ñu ciy sàcc ay gramme bu ñëwee dóor mbir mi di nattal euh, vendeur bi mu ngi jënd un kilo euh, ki poobar bu sottee poobaru doom bi bu sottee balaa muy mat un kilo rek mu dóor ko mu dóor ko affaire bi mel ni lu basculer rek mu yëkkati def ci mbuus mi ndekke moo koy tay façon njaay moom dafa xaram parce que lan xarar wor da cee ne waa ji day wor ki muy jaay parce que am na lu mu koy sàcc nga ne mais gramme yooyu du dara mais imaginez journée bi yëpp waa ji def loolu def ko imaginez cent personne ñëw jëndi si ku nekk sàcc na ci yow zéro virgule euh, euh, euh, neuf gramme nga multiplier ko la sàcc ñaata la sàcc mooy bari nag te même bu dul woon lool le fait mu sàcc nit ki dara loolu rekk dafa xaram waaw kon xarar mu ngox mooy kon riba day tax njaay moo xam ne riba da ci am day tax mu xaram njaay moo xam ne xarar muy waraate da cee am day tax mu xaram moo tax ñooñu gis nga li jour yàlla wax alaa yazunnu ulaa'ika annahum mab'uusun waaye kiy def lii gaa yi def yi xanaa ñoom wóoru leen këne leeru leen këne ñoom dinañ leen dekkil bés lii ñuy lekk nii nit ñi di nga gis ñi xamul di leen ci ñeewe commerçant diw ndeke commerçant diw kat li nes nesal kii yu étage am yu bari yépp ci lu xaraam la parce que day sàcc gaa yi ci lépp ci yem bu demee ci vallée bi di jënd ceeb nii danaan gaa yi Richard Toll yi gaa yi na affaire yi na saaku yi est-ce que vous bien basculé kii la kii compte est-ce que ma kii ngeen ko bu baax est-ce que euh, euh, euh, natt ngeen ko peser ngeen ko bu baax bu ñëwee nag indi ko di ko jaay en détail même yi muy bind ne mbuus mii deux kilos la du mat deux kilo yow boo ñëwee nga bu la yàlla kiiwee ba nga jël mbuus mi mu def mbuusu yim ceeb yim def ne lii deux kilo la taf ci deux kilo ne lii lay jar yow boo ñëwoon peser waat ko du mat deux kilo dina la ci sàccal ay grammes wala yu mel noonu tam moo koy tay waaw alaa yazunnu ulaa'ika way gaa yi def lii xanaa ñoom leeru leen te xamuñ na annahum ko ne ñoom mab'uusuuna dañ des na leen dekkil li yawmin 'aziim bés ci ngir bés bu màgg boo bële yawma yaqumu nnaasu li rabbil 'aalamiin kon xarar façon xarar a ngoog njaayum riba moom leer na moom lañ la wax sànq waaw ma ñëw xam nga bokk na ci njaayum riba te yooyu yëpp joxoon nañ exemple ba ñuy gis ci xaybar affaire riba euh, ma ñëw ne euh, bon commerçant bi man de sa saaku ceeb bi daa bëggoon a jënd riz parfumé bi cinquante ki kilo bi mu ne la waaw vingt cinq mille lay jar francs CFA ma ne ko sauf que bon euh, le quinze laa lay fay de waaw tey le 7 mars le mars 2018 laa lay fay waa ji ne waa ji ne baax na le 15 jot ma am problème fay ko mu ne ma ah zidni fil ajali euh, ma ne ko moom mu ne ma azidu ko fil ajali tazidni fil tazidni fil fil fil fil ajri waa ji ne ah le 15 jot ma ñëw mu ne ma ma ne ko ah dama am problème mu fay mu ne ma le simple simple na dama la yokkal ba le 30 mars yow nag boo may fay léegi doo ma fay vingt 25000 mais 27000 nga may fay façon jaay moom dafa baaxul parce que loolu riba la riba nasiya voilà kon gis nañ exemple njaay moo xam ne riba mais dinañ ñëw ci détails yi léegi dinañ ñëw façon kii ak ah, kon gis nañ tamit xarab léegi mu de mu am beneen affaire. muy jaxaala jaxaala euh, mooy loo xam ne dafa am incertitude waaw nga xam ne <laughs> incertitude da cee am nga xam ne ku nekk day jàpp ne moom li mu nekk dëgër na parce que parce que comme que mbir yi leerul woon comme comme exemple bi ñu joxe woon sànq rek man ma ñëw ne euh, euh, jaay ma saakub ceeb bi cinquante kilo bi mu ne ma vingt cinq mille hein léegi ma ne ko waaw baax na sauf que manuma laa fay léegi mu ne waaw baax na léegi ñu conclure parce que loolu dafa am jaxaala jaxaala gi mooy lan mais mooy xadarul maalum bi amul mooy ne kañ laay fay loolu dañ koo war a préciser parce que mu bañ a indi al al shahna wal baghdha la bay hmm. mu bañ indi li nga xamante ne mooy al baghdha ak al shahna li nga xam ne mooy bañanteeg ah ay problème entre jullit ñi parce que ku nekk comme que waa ji ba muy jënd dane ko dinaa la fay waa ji ne ko baax na dinaa mais manuma la fay léegi moom day jàpp ne kon cim xelam danaan ah kon commerçant bi dafa d'accord moom saa bu ko manee la koy fay commerçant bi moom jàpp ne comme que weer wi day door a dee euh, on le 15 kon waa ji li ma li ma ci comprendre mooy dina ma fay bu weer wi deewee alors que mooy ku nekk gis nga ku ci nekk. yow ci jaxaala gi mooy ci incertitude bi ci nga basé wu ngir jàpp ne kii moom kii jënd jàpp na ne mooy bon nee na kon saa bu ko manee la lay tekki commerçant bi jàpp ne weer wu dee la lool du incertitude incertitude la façon njaay moom nag du baax waaw façon njaay moom du baax parce que incertitude moo ci dugg loolu day yàqum njaay voilà waaye ba léegi bokk na ci yi nga xam ne day yàqum njaay mooy loo xam ne darar moo ci dugg waaw darar mooy wor mooy lor lor njaay moo xam ne dangay lor ki nga ko jaay jëndkat bi lañuy lor nga ne loolu mooy la ma ne la bokk na ci façon yi yàqum njaay mooy njaay moo xam ne dañ cee gis lor lor bi nag denn am na la bay moo xam mu nekk côté jëndkat bi lañuy lor walla ki nga xam ne mooy jaay lañuy lor waaw lor gi par exemple fi nga xam ne moom waa ji waa marché bi yépp lay lay lay lay lor mooy li yonent bi alayhi salaatu salaam xaraamal dinañ ko gis bu ñuy ci biir bu ñuy euh, bu ñuy euh, développer affaire yi insha allah muy talaqi al jalab awir mooy waa joo xam ne moom moom activité nenn la fenn la ko kal di ko doxale noonu ab citadin waa ju dëkk ci ville bi xam bëgg-bëggu ñiy jënd ak gaa yi mu mu daldi ne xaaral ni may def mooy damay dem anticiper gi ñi nga xam ne ñooy ñiy jóge ci àll bi ñëw di jaay laay dab bala ñoo agsi ci ville bi comme que xamul ni mu demee ma xamal leen moo xam ci ay wax wala ci sama attitude ni may doxalee ñoom que de tout façon de toute façon gis nga li ma ko jaay man lii ma leen ko nara jënd bu ngeen demee ci ci ci ci ci marché bi it dans la ville foofu manu ngeen koo amee lu lu lu mais yéen dama lu lu lu ëpp lii manu ngeen koo am léegi nag ba mu demee noonu gaa yi bon gaa yi tamit ne bon ñu jaay ko ko ndekete yoo waa ji waxul li am nii ci ay waxam nii ci attitude am waaye mu jënd affaire yi ah ñëw nag ci ville bi dal di tripler li nga xam ne wala mu doubler li nga xam ne mooy njëg gi waaw kon loolu mooy kan la lor mais waa marché bi yépp waa marché bi yépp moo tax dinañ gis yonent ma saa saam li tax mu xaraamal njaay mi ak bayu beneen njaay moo xam ne presque moo lii wa niroo mais am na différence waaw loolu dinañ ci dugg buñ ci accès mooy waa ji euh, bu doon village waayu ñoo ñëwal seen bopp ci ville bi jaay ñu euh, di jaay si ñoom liñ ci bëgg xam nañu ko te moom lañ koy jaayee ñee itam dina yomb ci ñoom ñiy jënd mais imaginez ki nga xam ne dafa xam seeni bëgg-bëgg ñëw xam ne lii gaa yi ni ñu ko bëggee mu ñëw gaaw jënd ko ca àll ba balaa gaa yi ñëw mu ñëw nag double prix bi bu nga defee kan lañuy ñuy wor kan la ñuy lor mooy jëndkat yi eh, mooy jëndkat yi la ñuy lor waaw loolu mooy darar darar moo tax avec daa amaale wor ndax le fekk mu wax ñële moo xam da leen ko wax mu leer wala ay jëfam wane ko këne bu yéen li ma leen koy jënde mooy wax na leen lu amul te war na leen li ma leen koy jënde de façon bu ngeen demoon ba fële manu ngeen fee am lu lu lu gën li ma leen di faj xam nga loolu moom garaaw na bu ko defee gars yi dañuy xalaat ne waa ñun de di en plus nañu ci wàññil coono dem ba foofu suñu transport ak yooyu yépp alors que waa ji dalee na dalee na nax dalee na wor war na ñooñu waaye lor na waa marché bi kon méppum njaay moo xam ne dafa am darar ci benn côté bi kiy jaay wala kiy jënd bu boobaa njaay moomu bokk na ci yiy wane ne njaay miy baax waaw yi fu mu amee moo xam ci benn côté bi kii di tromper ki ci des kiy jënd di trompe kiy jaay kiy jaay wala kiy jaay di tromper kiy jënd loolu day wane ne njaay moom du baax waaw. léegi am na leneen loo xam ne bokk na ci li nga xam ne day yàqum njaay day yàqum njaay mooy euh, loo xam ne njaay moo xam ne moom ci boppam moo yàqu waaw boo xam ne njaay moo xam ne fasid li zaati njaay moo xam ne dafa yàqu ndax boppam moom ci boppam mooy njaay mi en lañuy def transaction moo xaraam mooy lan mooy comme jaay xinziir méppum njaay moo xam ne lii yépp wax naa la yii yépp ay kii général la introduction wu njaay yu xaraam yi nga xam ne boo xamee lii mooy yii nii ñuy wax day tax léegi bépp boo xam ne façon njaay moo xam ne dafa am impliqué lenn ci yi ñuy wax nga xam ne kon bii baaxul ndax ndax lan ndax lii wa nga xam sabab bi xam sagesse bi tax charia tere léegi béppum njaay moo xam ne hein méppum njaay moo xamante ne nii euh, lu ma doon wax sax waaw moom moom mooy la ñuy jaay dañu sharia reconnaîtreul ne nit war na koo mën a moom ndax da koo xaraamal posséder ko dafa mënula ne loolu jaay ko dadul bo dadul baax mooy comme jaay mbaam xuux ndax loolu dafa xaraam nit am jullit di mbaam xuux ak ko moom léegi nag loolu yow comme que nan nga mën a ñëwee di ko jaay mooy njaay moomu dafa yàqu parce que li ñuy jaay moo baaxu eh, eh, eh, mu ngi mel ni waaju teg mu teg ay sàngaram di ko jaay def ko ay sachet la ko def wala ay bouteille di ko jaay façon jaay moomu min buyu'il muharrama lu tax lii zaatihi ndax lan ndax li ñuy jaay ci boppam moo xaraama jaay waajoo xamante ne nii ay médd lay dajale di ko jaay mooy ne loolu noonu baaxul parce que inna bokk nañ ci liñ leen li ñu xaraamal julli ni almaytatu wa damu waaw jaay li nga xam ne mooy médd loolu dafa xaraam ndax lan boo gisee médd mu ñuy jaay danga naan jaay muy baaxul lu tax parce que li ñuy jaay la nga xam ne moom lañu mënula jaay parce que loolu dafa xaraama jaay loolu mooy façon njaay yi nga xam ne li tax ñu yàqu mooy li ñuy jaay moo xaraama jaay voilà kañ lañ fi waxoon mosoon nañ tudd lool euh, saxaaw xarit boo kooku yonent mi alayhi salaatu salaam nga xam ne xaritam la woon ñëwoon doon indiloon ko da ñaari daam zaaj saway di ko seet jox ko affaire yi di sàngara ñaari njaqi sàngara kii ne eh, yonent bi alayhi salaatu ne ko mu ñëw kontaan ndax da koo gëjoon ne ko lii de moom kado la woon mooy kado bi mu jox ko mu ne ko lii nag mu ne ko lii de mooy kado bi muy ñaari njaqi sàngara daam zaagi sàngara mu ne ko xanaa xamoon buur yàlla laa xaraamal lii am benn waaye bu ñëw dee ko yonent bi ne ko loo ko dee <laughs> mu ne ko da dama ne ko comme que manu koo naan dañ koo xaraamal mu jaay ko mu ne ko xanaa xamoo ne inna alladhi xarama shurbaha xarama bay'aha ki nga xam ne moo xaraamal ku ko naan moo ku ko jaay kon loolu la mooy ne kon jaay moomu la moo tax mu ne ko mu wax ko loolu mooy ne li muy jaay ci woppam moo baaxul mooy loo xam ne njaay mi dafa yàqu li daatee waaw léegi nag am na leneen loo xamante ne day yàqum njaay am na leneen loo xamante ne nii day yàqum njaay mooy xam nga gisoon nañ arkaanul buyu walla arkaanul bay'am ponki njaay mu doon lan pour gaaw kii jaay jaaykat bi le marchand ak sa marchandise ak li muy jaay l'acheteur muy kiy jënd ak lan li muy jënde ak lan liy dox seen diggante ba ñu liy wane ne ñoom d'accord nañ ci transaction bi am bokk na nag gis nga yooyu noonu xam nga ruknu lañ wax ruknu lu nekk ruknu ci mbir mu ne loolu lu ama am solo te masoon nañ ko wax lool usuli yuuna yi dañ ciy développer bu baax ruknu lenn bu nekkee ruknu ci mbir mooy ne bu deñee mbir ma da yàqu mooy loo xam ne pilier la ci ci tabax eh. boo ko dindee eh. pilier mooy tabax ba day day yàqu parce que problème day commencer am parce que pilier la mënuñu koo dindi léegi nag loolu nag moom la mooy façon njaay moo xam ne nag pilier yooyu bu ci deñee benn benn benn kese ci yooyu bu ci deñee mooy njaay moom du baax lan njaay moo xam ne <coughs> amul dara luy wan ne gaa yi d'accord nañu waaw amul dara dara luy wan ne ridaa am na te suñu boroom dane woon bu leen lekk yaa ayyuhal ladina amanu laa ta'kulu amwaala amwaalakum euh, baynakum bil baatili illaa an takuna tijaaratan ha an minkum yéen ñi nga xam ne dangeen a gëm te dëggal waaw yéen ñi gëm te dëggal bu leen lekk bu leen lekk seen alal yi ñenn ñi bu ñuy lekk alalu ñu ci des waaw lu dul mu nekk lan day nekk loo xam ne an ci loo xam ne day nekk euh, consensus da ciy am mooy gërëm fokk waa ji gërëm ku nekk gërëm njaay mi waaw il faut nekk gërëm njaay mi parce que mënuñoo ñëw rek di forcer ñenn ñi ci yenn yi kon yaa ayyuhal ladina amanu yéen ñi gëm yàlla laa ta'kulu amwaalakum baynakum bil baatili bu leen lekk seen alal yi seen diggante ci caaxaan lu dul mu nekk loo xam ne day nekkum njaay moo xam ne gërëm da cay am mooy ne béppum njaay moo xam ne pilier boobu dafay teggeeku waxoon nañ la nag que ne pilier boobu sene n'est pas rek jaay ma jaay naa la wala jaay naa la nangu naa waxoon nañ la lool ci aadalay dellu lépp loo xam ne day wane ne lii kiy jënd d'accord na kiy jaay d'accord na loolu doy na ci kaw loolu la bay'ul mu'atati doon baax comme niñ ko gise woon léegi Euh, kon ndax sinon bu dul loolu affaire bi ab ab ab sàcc lay doon ak ak lu kii mooy rawale ndax bu doon ne man damay ñëw euh, gis benn marchandise bu ma soxla ma repérer ko ci biir marché bi au ma ñëw ne vendeur bi bon man de bëggoon naa jënd lii mu ne ma lii lay jar. defuma loolu lépp li ma def daal damaa toog ñëw ba jege foofu gisuma moom gisuma ma jël affaire bi ndànk jëlub 5 euros teg ko fa dem sama yoon mais kan moo ma ne waa ji moom 5 euros la koy jaaye est-ce que même bu dee ne sax loolu lay jar est-ce que gërëm na jaay ma ko manoon naa ma ma ndax manoon na ma c'était bien possible ma ñëw ne ko bon sa lii de laa bëggoon a jënd mu ne ah déet loolu nag dama koo jaay ba pare dafay nekk nii mais jar na am na borom xam nga loolu day am kon loolu njaay mu mel noonu du baax ñëw jël mbir mi ndànk dem sa yoon tegal waa ji leen loolu du baax parce que waa ji yëgul ne sax mbir mi mu ngi doon xaw ndax lan laa taakulu amwaalakum baynakum bil baatili illaa an takuna tijaaratan an taraadin minkum te taraadin minkum amu ci voilà kon loolu mooy pilier bu ci deñ na ko noonu kiy jaay bu dee newu fi waaw kiy jënd rek a fi nekk pilier kuy jaay newu fi loolu du baax ndax kiy jaay bu mooy nga ñëw ne diw de yëg naa ne moom moom marchandise mi xaaral ma ñëw jënd waay nga jënd mais loolu am na lu muy demee man na baax après ndax bu dee da koo yëgal moo tax euh, euh, ne ko man de jaar naa sa magasin ba fekkuma fa kenn. woo ko waaye jël naa lii ak lii mu ne la waaw baax na lool baax na mais ñun li ñuy wax mooy maatum waa ji dafay nekkul diitu xamoo ko moom yëf yi yow daal da ngaa romb ci mbedd mi gis leen na lu teg nga ñëw rek jël ne waaw donc loolu man da nekk dem sa yoon teg fab kii ab xaalis déedéet loolu man da ne non seulement taraat ñu doon wax gërëm giñ doon wax lii wane ne d'accord naa ak amul mais kiy jaay ci boppam moo fi newul moo fi newul moo la transaction boo xam ne yow yaay jaay sa bopp yaay jëndal sa bopp loolu tamit du dox waaye bokk na ci yi nga xaman mooy bu benn pilier teggee ko ci njaay ci pilier njaay yi njaay moom du baax am na nag foo xamante ne nii dinañ ci ñëw nañ bàyyi noonu ba àgg ci côté boobu bay bay leeral affaire yi mu am leneen loo xam ne day yàqum njaay mu am leneen loo xam ne dafay yàqum njaay mooy njaay moo xamante ne ni dafa am charte boo xam ne sharia d'accord ko waaw mu am condition boo xam ne day tax mais njaay mi du baax. loolu mooy lan <laughs> xaaral. mooy comme waajoo xam ne dane yow kaay ma jaay la lii eh euh, la lii bëgg nga sama lii mu ne waaw man naa la koo jaay mu ne waaw ñaata nàngam waaye nag man naa la koo jaay waaye danga koy yor jusqu'à cinq mois après nga delloo waan loolu du baax à condition dinaa la ko jaay ma mais à condition boo ko jëndee danga ma ko delloo fii yëpp dans cinq loolu du baax lu tax bu baax mais parce que charte boobu la la charia nanguwul te kullu shartin laysa fi kitaabillahi fa huwa baatil walaw balagha mi'ata shart la yonent bi alayhi salaatu wa salaam waxoon mu ne woon bépp charte toog waaw bépp charte hein boo xamante ne nii nekkul ci téere bi yàlla bi fa huwa baatil moom neen la walaw ndeem balaxa dafa dafa dafa jote mat mi'ata shartin sans charte bépp charte boo xamante ne nii hein dafa day yàqum njaay buur yàlla d'accord ci yonent ma saa saab charian reconnaître ko condition boobu ko dugal ci kii même bu matoon sans charte loolu neen la amul benn signification même bu dee mat na sans charte ah. kon njaay dina yàqu parce que condition bu ñu fa teg te bu ñëwee ci développement yooyu dinañu ko gën gis dinañu ci gën dugg inshaa allahu taala kon léegi mooy gis nañ kon yu bari yoo xam ne day yàqu am njaay waaw ak tamit <laughs> bépp njaay moo xam ne moom leer na ne leer na ne lii moom mooy aklu amwaali naas bil baatili quoi mooy yow moom manoo xam xo non manoo xoola xoola xoola xoola xoola xool ba mbir mi manoo ko qualifier lu dul ne daa waa daal du dara waaw waaw du dara lu dul ne waa lekk alalu jàmbur ci caaxaan waaw comme waajoo xam ne yooyu nag xam nga lii moom mook ay xaral ak yooyu yëpp ci la yooyu yëpp benn la quoi mooy lekk alalu jàmbur ci caaxaan loolu ay ba ay garar ak façon njaay yoo xam ne insha allah dinañ ko gis bu ñu ci àggee waaw kon ci gàttal kon lii mooy li nga xamante ne ni yii ñooy yi nga xam ne foo ko gis cim njaay mooy njaay moomu du baax njaay dina yàqu li aj eh, eh, loo xam ne moom riba moom teg nañ ko fële parce que buur yàlla moo ne wax xalallahu al-bay'a wa xarama riba buur yàlla moo xaraamal li nga xam ne mooy riba riba waxoon nañ la yàngoon nañ ci lool ci xaybar moo tax ce n'est pas notre sujet ici parce qu'on l'avait déjà traité walilah alhamdu wal minna kon loolu ba njaayum riba du baax waaye njaay moo xam ne xarar xarar da am muy Euh, woraate njaay moomu du baax bépp njaay moo xam ne jaxaala moo ci am muy incertitude du baax bépp njaay moo xamante ne nii li ci am mooy euh, dafa am benn ci ponk njaay yi moo teggee du baax bépp njaay moo xam ne moom ci boppam lañuy jaay lañu xaraamal li yi njaay moomu du baax mépp njaay moo xamante ne nii kon benn ci piliers yi moo moo wadd du baax waaye mépp njaay moo xam ne dañ cee dugal charte boo xamante ni nii day tax charia d'accord ci reconnaître ko njaay moomu du baax moo tax léegi gis nga surtout charte yooyu transaction immobilière yi ngay gis yu bees yi yu bari foofu lu dugg mooy ne dinañ principe yu xaw yu mag yi nii dinañ ko remplir mais après da ngay gis ñu teg ci benn condition boo xam ne charia ci boppam moo dul d'accord loolu léeg-léeg nag loolu duñ ko leeral ci kaw waaw duñu ko wax ci kaw mais fokk nga dugg ci biir gis ne gars am na benn condition buñ teg boo xam ne day tax lépp màbb nekk château de cartes voilà kon loolu la yii nii am ak lu am waalu naasi bil baatili mooy xaral rek yooyu yépp ci la wor beeg jaxalaat yooyu yépp li tax waa ji di ko def